لنا حبل من الأرض baayam mooy abdullah di doom ci rabaax di doom ci aljaarud di doom ci aad di doom ci aws di doom ci iram di doom ci saam di doom ci nuux alayhi salaam huud alayhi yàlla mu ngi ko yónni ci xeet wi mu bokkoon ñu leen di wax aad ñuy ay arab waaye it di nit ñoo xamante ni ñu weddi yàlla lañu woon di ñu fetteerlu ñu dummoo yu dëgg di it ñu sori lool ci jaamu ay xërëm ginnaaw xew-xewu mbënn ma ak nuux alayhi salaam xeetu aad ñooy xeet wi njëkk yatt ay xërëm di ko jaam bokk yi xeetu aad xeet lañu woon wu yàlla mayoon xarañteef lool ci wàllu tabax rawatina ay tabax yu yéeme yu ñu doon tabax waaye itam yàlla mayoon leen kàttan lool xarañteef googu ak kàttan googu waa aad mbokk yi dañu ko daan ndamoo ak di ko tiitaroo loola àggoon na ci ñu gëm ne amul ci kaw suuf xeetu leen féete kaw li ñu daan puukarewoo mooy dem ci montagne mbokk yi di ca yatt ay dëkkuwaay ngir wone seen kàttan ak seenu xarañteef fa mu tol di ay dëkkuwaay yu mag ak ay statue ak i palais bokk na ca la nga xam ni moom la leen seen yonent Huud alayhi salaam daan wax bu leen daan woo ci wéetal yàlla atabnuuna bi kulli ri'in aayatan tabaathuun wa tattaxiduuna masaani'a lu taxluduun ndax dangeen di tabax ci kaw wépp tund ab jajj ngir caaxaan ngeen di liggéeyi njënj maanaam ay château mel ni dangeen fay beel Huud alayhi salaam woo gi mu doon woowaa waa ci weetal yàlla mbokk yi ci xel ak ci xikma la ko daan defe ni nga xamante ni noonu lañ ko sante yonent yi ñu defe bokk na ca la mu leen daan wax yéen samaw nit woote gii ma leen di woo laaju ma leen ci ak pay sama pay nekkul ci loxob kenn ku dul ki ma bind te sàkkam ndax dangeen ngeen dul xel am ndax dangeen dul xalaat sadaqallahul azim maanaam topp gi ngeen topp yàlla yéen waa aad seen bopp ngeen ko defal amul genn payoor gu ma cay am waaye aad lu yéeme lañu tontu seen yonent Huud alayhi salaam di ko wax naan ko ñun gisuñu ci li nga fi indi lu fëkk sunuy bët waxagoo fi mbaa nga jëf fi lenn lu nu yéem nun ba tax na sunu yàlla yi ñuy jaamu duñu ko fi ne ñukk nan dañu lay topp qaalu ya huudu ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bi taariki alihatina an qawlik an qawlika wa ma nahnu laka bi mu'mini ñu ne ay yow huud indi loonu lu leer te nun duñu bàyyi sunu yàlla yi ngir say wax te it gëmuñu la ci beneen aaya ñu wax huud alayhi salaam mbokk yi ne ko nga dinu waar ak nga ñàkku noo waar a yam ci ñun kepp sadaqallahu al-azim Hud alayhi salaam aartu na waa aad ne leen nañu ragal yàlla te ragal mbugal mu tar muy wàcc ci seen kaw ndax àndak li leen yàlla defal ci ay xéewal ñu xam ko ña ngay wéy di fetteerlu ak di moy yàlla ak di ko wetti inni axaafu alaykum adaaba yawmin azim man dey ragal naa ci yéen mbugalum bis bu mag taxawaay gi waa aad am mbokk yi ci kanamu seenub yonentu Huud alayhi tegtal la ci ne xeet wu waye di lañ ndax lan wax Huud alayhi mooy nun daal kenn du nu mbugal sadaqallahu alazim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi dafay wax ne ki wayadi mooy ki topp bakkanam ci li ko neex boole kook yaakaar ci yàlla kaaraange akuk càmm allahu akbar loolu mooy li dal aad aad yamuñu ca waye di waaye seenub yonentu huud alayhi salaam dañ caa teg waxaat ko ne ko andil nu li nga nuy tëkkoo li nga nuy tëkkoo andil nu ko ndegam bokk nga ca way dëgguñu sadaqallahu alazim muhammad ibnu isxaaq rahimahullah nee bi waa aad fettéerloo sax ci mooy yàlla li yàlla njëkk a def mooy xañ leen ndoxum taw wàcce ci ñoom bekkooru ñetti at ñu lottu lool sonn lool jamono jooju li nit ñi daan def mooy bu natt bu metti dale ci seen kaw dañuy yebal kilifa yi ñu gën a naw ca pénc ma ñu dem ca néegub yàlla bii di kaaba gi ngir ñaan yàlla yàlla teggil leen natt googu bi waa aad demee ba àttanatuñu bekkoor ba dañoo yabal lu tollu mbokk yi ci juróom ñaar fukk ci seeni kilifa ci kaaba ga ngir ñu ñaan yàlla yàlla wàcceel leen ndoxum taw ku ñuy wax Qayl ibnu Itr moo doon ñaan ci seen tur ba ñu nekkee ca biir ñaan ga yàlla yabal ñetti niir yu mag niir wu weex niir wu xonq ak niir wu ñuul am baat bu bàyyeekoo asamaan woo Qayl ibnu Itr ne ko tànnal ci benn ci niir yooyu ngir saw xeet xay lu tontu ko ne ko tànn naa niir wu ñuul wii ndax mooy wi gëna a bari ndox baat bi ne ko niir wi nga tànn day ngelawal fitna lu tar la ëmb ba fees del bu àggee ci saw xeet di waa aad kenn du ca mucc du baay du doom du soxna du boroom kër du mag du ndaw lu ma fa fekk lu mu fa fekk dana ko yóbbaale ibnu isxaaq nee na waa aad bi ñu séenee niir wu ñuul wi dañoo bég ne yàlla nangul na leen seen ñaan ndax seen kilifa ya demoon ñaani alquran di ñu nettali ne ba ñu gisee niir wa dëgmal seen xur ya dañoo yuuxu daal wax ne lii day aw xiin la wu ñuy tawal sadaqallahu alazim yàlla ne leen déedéet lii mooy la ngeen doon yàkkamti doon wax nanu leen ko àndil bu dee dëgg la maanaam wax jañu waxoon seenub yonent Huud alayhi salaam ne ko indil nu li nga nuy tëg koo ndegam bokk nga ca way dëgguña bal huwa mastaajaltum bi riixun fiiha adabun alim déedéet lii nag mooy la ngeen doon yàkkamti ngelaw lu ëmb mbugal mu tar allahu akbar ibnu abbas ak ibnu mas'ud radiallahu anhuma wax nañu ne ngelaw la ngelaw lu ànd ak seddaay la woon loo xam ne foo ko natt ci tar weesu na ko moom la yàlla yabal ci waa Aad nee na diirub juróom-ñaari guddi ak juróom-ñetti fan ngelaw li bàyyiwul kenn day jàpp nit ña ànd ak ñoom yëkkati ba fa gën a sori ca kaw asamaan mu sànni ak doole ca suuf bopp ya jiitu ku ca daanu sab néew kenn dootu ko xàmme saxaraha alayhim sabaa layaalin wa thamaniyata ayaamin xusuuma fatara alqawma fiha saraa ka annahum ajaazu naxlin xaawiya allahu akbar xiirtal na ko ci seen kaw maanaam ngelaw la juróom ñaari guddi ak juróom ñetti bëccëg yu tegaloo nit ña ne lasiim mel ni datti tàndarma yu fënax allahu akbar foofa mbokk mooy fa yàlla mujjee ak waa aad ca sax ñu saxoon ca weddi seenum yonent Hud alayhi yàlla na yàlla musal ñu ci ku ak baña nangu dëgg ni mu dale woon waa aad allahumma amin di leen dig daje ci beneen jotaay incha allah yaa muqallibal qulubi thabbit qulubana ala diinik allahuma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain anbiyauhum lumana hablum min al-ardi lissama anbiyauhum lumana hablum min al-ardi lissama mubashirin wa mundirin mubashirin wa mundirin